fiiha saacatun laa yuwaafiquhaa cabdun muslimun wa huwa qaa'imun yusalli yas'alu allaha shay'an illaa a'taahu iyyaahu wa ashaara biyadihi yuqalliluhaa muttafaqun calayhi wa can abii burdata bni abii muusaa al-ashcari radiyallaahu ta'aalaa canhumaa annahu qaala qaala abdullahi bni umara radiyallahu anhuma asami'ta abaaka yuhaddisu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi sha'ni saa'atil jumu'a qaala qultu na'am sami'tuhu yaquulu sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquulu hiya ma bayna an yajlisa al ilaa an tuqda as-salaatu rawaahu muslim rahimahullahu ta'aala kon al-imaamu al nawawi eh, muy ñëwaat ak ñun ba léegi fi nga xam ne moom la ñu yemoon eh, eh, ci buntu bi ñu nekk muy chapitre deux cent dix di wax ci ngëneelu ajjuma ak ak wareeyam ak sangu bañ ci war a sangu ak laal xëy neex alhamdulillah ak li nga xam ne wa tabkiiri laha ak teel a demam léegi nag ci suñu jotaay bi ñu génn foofu la ñu yemoon ci ni mu tuddee bunt yi di wax ngëneelu àjjuma ak waram di ko sangul ak di laal ñi ak teel a dem te xadis biñ ci mujj woon a gis ah moo doon xadis bi nga xamante ne nii moo doon xadis mille cent cinquante cinq wa ma wa an abi hurayrata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala man ightasala yawma al-jumu'ati ghusla al-janaba walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ ko gisoon masala yi ci gàttal walillahi alhamdu wal minna li ñu fàtte woon a wax te préciser bi weesu mooy xadis waxoon nañu la euh, man irtasala yawmal jumaa am na nu mu ñëwee loo xam ne man ghassala yawmal jumu'ati wa irtasal taxawoon nañ ci ba ghassala boobu nan la ko boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dégg loolu taxawoon nañ ci loolu li ñu fàtte woon wax mooy xadis boobu euh, waa ashaabu sunan ñoo ko génne euh, ku mel ni al imam Abu Dawud at-Tirmidhi mooy ñoom ñeent ñëpp an-Nasa'i ak Ibnu Maaja naka noon mu ngi ci musnadu imaamu Ahmad ibnu Muhammad rahmatullahi ala al-jamii jële ko euh, hadis bi jóge ci Aws ibn Aws as-Saqafi nekkoon saxaaba Aws ibn Aws as-Saqafi dëkkoon Sham ad-Dimashqi euh, euh, radiyallahu ta'ala anhu wa arda moom moo ne woon sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul man ghassala yawma al-jumu'ati waghtasala wa bakkara wabtakara wa masha wa lam yarkab wa dana min al-imam fastama'a wa lam yalgha kaana lahu bi kulli xatwatin amalu sanatin ajru siyaamiha wa qiyaamiha voilà hadis moo tàmbaloon man xassala yawmal jumu'ati waxtasal taxawoon nañ ci walillahi alhamdu wal minna léegi tey insha allahu taala ñu war a jël kon beneen côté bi nga xam ne mooy wax nag ci côté saageo gayee waaw mooy waxtu woowee nga xam ne daa am ci bésub àjjuma waaw moo tax imaam ne wa tabkiiri lahaa mu ngi ci tegoon nam tudde bunt wa du'a yawmal jumaa ak ñaan bésu ajjuma te lool ñaan googu day dugg ci saagi parce que bi li ci yonent bi saa saa wax daa rëy wa salaati ala julli yonent bi saa saa wax nañ la mooy xadiis mujj bi ah fiihi ci ci ajjuma wa bayaani saa'atil ijaaba ak leeral li nga xamante ne mooy jamono yi nangu ñaan googee côté boobu nag lañu nekk nii kon muy indi xadis bi ci njëkk xadis mille cent cinquante six mu ne waanahu di jële sayna Abu Hurayra radiyallahu anhu ba léegi anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam te ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam zakara dafa tudd yawmal jumu'ati mbiru àjjuma tombeeg bés bi ñu nekk tey walillahi alhamdu wal minna muy le vingt neuf Chaban euh, voilà bu weer wi feeñee ngoon mooy euh, koor gi suba lay tàmbali insha allah bu feeñul nag ah ñu matal shaaban iddata shaaban thalathin waaw ñu matal ko trente waaw ñu matal ko ma ne la trente waaw mu tombeek vendredi vingt-huit février février deux mille vingt-cinq du vingt-neuf shaaban mille quatre cent quarante-six insha allahu tabaraka wa taala kon ah, mu ne kon anhu mu ngi jëlee ci moom mu ne yeneen tubaab saa saam dafa tudd mbiru àjjuma benn bés fa yawma yow da zakara yawmal jumaa yeneen tubaab saa saam dafa tudd mbiru àjjuma léegi mu ne fa qaala mu ne noonu wax ay ngëneelam mu ne fiiha am na ci àjjuma saa'atun ah, benn waxtu woo xam ne laa yuwaafiquhaa du dëppook moom abdun benn jullit muslimun boo xam ne bu wommatul boroomam la wa huwa ta xaalam mooy qaa'imun mu nga taxaw yusalli di julli yasalullaha te fekk mu ñaan yàlla shay'an dara lu mu ñaan yàlla illaa lu dul ataahu iyaah borom bi de dina ko jox lam ko ñaan allah mu ne wa ashaara yonent bi alayhi salaam daal di eh, junju loolu est-ce que yonent bi alayhi salaam a ko wax ah moo junj loole walla boo kenn ci ñi soloo hadis bi hmm? moo ko def loolu euh, dinañ ci ñëw insha allah ah? ah léegi mooy mu junj bi yadihi ci loxoom yu qalliluha di ko néewal di wane ne lu néew la nag saa boobu du bu yaatoo yaatu de mu ne muttafaqun alayhi hadis bi al imaamul buxaari naka noonu al imaamu. muslimu abul xusayni rahmatullahi alayhi ma daal dinañ koy solo léegi eh, kon eh, eh, ñu jàll ci beneen bi après ni ñëw ci taxrij bi mu ne wa an abi burdata hadith mille cent cinquante sept ndax ñoo bokk lu ñuy wax moo tax ñu dajale leen mu ne ndax selon imaamu Nawawi xam nga hadith biñ génn nii waxul ban la mooy ibham dafa wax rek benn saa am na ci saa boo xam ne waxtu woo xam ne kenn du dëpp benn jaam boo xam ne bu wommatu la du dëppook moom fekk mu taxaw di julli laaj ñaan yàlla dara lu dul borom bi dina ko jox léegi nag imaamu Nawawi daa bokk ci ñi nga xam ne dañoo jàpp ne xadiis bi ci tegu mooy leeral saa bu kañ la ci àjjuma ji moo tax mu indi ko nii mu ne kon 1157 wa an abi burdata mu ngi jële ci abu burda ah mooy kan mu ne ibn abi Musa di doomi abu Musa Abdallah ibn Qays al-Ash'ari radiyallahu anhuma yal na borom bi kontaan ci abu Musa ak doom jabu Burda radiyallahu anhu anna annahu qaala nee na qaala Abdullah ibn Umar mooy abu Burda di doomi Seydina abu Musa Abdallah ibn Umar di doomi Seydina Umar ibn al-Khattab nekk saxaaba di doomi saxaaba radiyallahu anhuma da koo laaj ne ma ne ko asameta ne ma ndax dégg nga abaaka sa baay mooy est-ce que dégg nga abu Musa di sa baay yuhaddisu muy nettali an rasulillahi di jële ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam fii sha'ni ci mbiru sa'atil jumu'a loolu laa bëgg xam man ibnu Umar ci yow mii ndax sa baay Abu Muusa dégg ko radiyallahu anhu mu wax dara ci saa boobee waaw léegi nag qaala ci mbiru waxtu woowee ci àjjuma qaala qultu na'am Abu Burda nee na ma ne ko waaw dégg naa sama baay de sami'tuhu dégg naa ko yaqulu mu naan sami'tu dégg naa man abu muusa rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mu naan hein lan la wax nee na mu naan hiya waxtu woowee mu ngi nekk maa bay na diggante an yegli sa muy toog al imaamu imaam bi bu toogee ci minbar bi bu dugg see ci jàkka ji ci jumaa ji bésub àjjuma ba toog ci minbar bi ila an tuqda salaat ba ni julli ji di jeexe waaw jamono jooju mooy saa boobu waaw <laughs> ba ni jullit bu booy bu imaam bi dugg see ci jàkka ji ba toog waxtu woowu nga xam ne mooy waxtu nangu ñaan daal dinay tàmbali di jeexee rek fi nga xam ne mooy lan mooy bu julli ji jeexee bu ne assalaamu alaykum mooy ab ah, xam nga bu toogee dina jóg déglu kat bi non noddukat bi mu nodd ci kanamam après mu jóg xutba toogaat jógaat jeexal xutbaam jiite nit ñi bu ne assalaamu alaykum saaba jeex na lool la mu ne hadis bi rawaahu solo na ko muslimun ab al muslim abul husayn rahmatullahi alayhima léegi nag hadis bu njëkk bi bi ñu njëkk jàng loolu mooy léegi ana lan mooy euh, euh, bi mu ne wa anhu an muy sayna abu hurayra te ne saa salaam wax na tudd na mbirum ajjuma mu ne am na saa boo xam ne laa yuwaafiqu abdun muslimun wa qaa'imun yusalli yasalu allaha euh, shay'an illaa ataahu iyyaahu wa ashaara bi yadihi yuqallilu léegi mu ne muttafaqun alayhi al imaamu al buxaari ak imaamu muslimu abul husayn rahmatullahi alayhi maa ñoo ko bokk solo ñu ne la est ce que ñoom dong ko solo ñu ne la déedéet hadis bi rawaahu al jamaa waaw imaamu Maalik solo na ko ci lu jeetu kitaabu salaa baabu maa jaa fi saa'ati allati fi yawmi al jumaa naga noon al imaamu Ahmad ibn Muhammad solo na ko na ko noon waa sunanul arbaa al imam Abu Dawud at-Tirmidhi an-Nasa'i ak Ibnu Maaja rahmatullahi ala al-jami' al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi na ko ci ñetti bërëb kitaabul juma baabu saa'ati allati fi yawmil juma kitaabu talaq baabu al-ishaara fi talaq eh? kitaabu da'waat baabu du'aa fi saa'ati allati fi yawmil juma buñ jëlee bu njëkk mu ne hadathana abdullah ibnu maslama mu ne nettali nañu moom imam al-Bukhari suñu sëriñ bi abdullah ibnu maslama ibnu Qa'naba al-Qa'nabi al-Harithi abu abdirrahman al-Madani waaye ginnaaw gi al-Basri rahmatullahi alayhi e, e, nekkoon ku màgg màgg génn àddina la deux cent vingt rahmatullahi alayhi an Malik mu jëla ko ci sëriñam di imaamu Malik Malik ibn Anas ah, eh, imaamu daaril hijrati Eh, imaamu Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir Abu Abdillah al-Himyari al-Asbahi gane addina entre quatre-vingt-treize jàpp quatre-vingt-quatorze génn addina la cent soixante-dix-neuf nekk imaamu eh, ra'sul mutqinin nekk ki gën a moqal ñi moqal rahmatullahi alayhi an Abi Zinad mu jël ko ci sëriñam di Abu Zinad Abdallah ibn Zakwan al-Qurashi Abu Abdurrahman eh, si yowoon ci Abu Zinad moom mu ngi gën a addina la 64 génn addina la 130 rahmatullahi alayhi anil A'raj mooy tallale bu siiw bi Maalik an Abi Zinaad anil A'raj an Abi Hurayra anil A'raj ko ci ki nga xamante ne mooy al A'raj bi Abdurrahmaan ibn Hurmuz ibn Kaysaan eh, al A'raj Abu Daawuda ñi ne Abu Haazim ñi ne Abu Muhammad eh, génn addina la 117 rahmatullahi alayhi am nañu ne Iskandariya la génn addina am ñu ne non non Madiinatul Munawwara afdalu salaati wassalaam an abi hurayrata muy jële ci alxafizu dawsiyu radiyallahu taala anhu xafizu sahabati génn addina la cinquante-neuf ci li gën a dëgër inshaa allahu taala anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam zakara yawma aljumu'a fa qaala fiihi saa'atun laa yuwaafiquhaa abdun muslimun wa huwa qaa'imun yusalli yas'alu allaha taala shay'an illaa a'taahu iyyaahu wa ashaara biyadihi yuqalliluha voilà léegi léegi nag mooy loolu kan moo ko wax al imaam al haafid ibn hajar rahimahullah mooy li li mujjee wax wa ashaara mu junj bi yadihi ci loxoom yuqalliluha di ko su di ko di ko niiwal ngir wane ne saaboo dafa tuute mu ne ñëw na ci riwaaya abu mus'ab mu jële ko ci maalik mu ne wa ashaara rasuulullahi sallallahu alayhi wasallam ci riwaay boobu mu ne yonent bay saa mooy kii junj ci loxoom bi wane ni loolu tuuti la mu ne waaye wa fii riwaayati Salamat ibn Alqama eh, mu ne boobu nag eh, eh, boobu wa fii riwaaya Salama ibn Alqama allati asha moom yi nga xam ne nee na naa ko foofu dane wa wada an mula an mulatahu ala batnil mu jël li nga xamante ne mooy baaraamam bi def ko ci bu euh, baleen baaraam bi nga xam ne mooy bi nekk ci digg bi digg bi awil xinsar ah mooy ngir te jël benn baaraam hmm, euh, bi nga xam ne mooy euh, teg ko ci beneen bi bi nekk ci digg bi xa xinsar binsar wusta sababa ak al wusta ak al al ibham voilà loolu mooy loxo yi léegi benn mu jël kon bi nga xamante ne baaraam di teg ko ci bu digg bi hmm? wala mu teg ko ci bi nga xam ne mooy bu ndaw bi ba pare nag di ko wane ne loolu tuuti la waaw mu ne abu muslim al al al al kajji moom dane ki nga ki def loolu mooy bisr ibnul mufaddal waaw mi nga xam ne moo ko jële ci salamat ibnu alqama mel ni day leeral li nga xam ne mooy tuutiwaay boobu ni mu toll te ne loolu daa nekk saatan latifa mooy géndeeku la goo xam ne gu gu gu gu gàtt la waaw boo xam ne day déplacé wu diggante li nga xam ne diggante euh, lii imaam al-Hafiz moo ko wax maa bayna yi nahaari wala na nahaar milieu journée bi ila qurbi axir yi bay jege jeexitalu euh, bis journée bi léegi nag kon yu yu qalliluha mu ngi noonee mooy kon mooy day wane ne li ñu fa bëgg a wax mooy Euh, mooy euh, li nga xamante ne mooy euh, lu jege la lu néew la mu ne al imaam at-Tabarani solo na ca al awsat ci xadis boo xam ne Seydina Anas bu mel nii di wax ci saa bi mu ne huwa qadru hada mu ne te mooy tolloog lu toll nii yaani qabda lim ci jublu mooy am ngëp ah léegi nag mu ne loolu kon mooy li nga xam ne moo ñëw hmm? ci li nga xam ne mooy kan moo def lool kon gis nga am na ñu ne eh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam yu ne moom la. am yu ne euh, kenn ci ruwaat yi moo ko def ngir wone loolu dafa néew hmm? kon loolu alhamdulillah eh? Eh, wallahu taala alam léegi kon ñu xool al imaamu muslim abul husayn moom ana naka la soloowe hadis bi al imaamu abul husayn rahmatullah moom daa dajale yëpp ñetti version la ci indi ci kitaabul jumaa shurah yi def baabu fi saati allati fi yawmi aljumaa kon nag mu ne wa haddathana yahya ibn yahya mu ne nettali nañu sëriñ suñu sëriñ di yahya ibn yahya ibn bakr ibn abdirrahman ibn yahya ibn hamad at-tamimiyu alhanzaliyu mawlaahum al-minqari rayhanatu nisabur rahmatullahi alayhi génn àddina la 226 rahmatullahi alayhi qaala mu ne qara'tu ala malikin comme que daa bokkoon ci ñuy jàng moom dane jàng naa ci Malik mooy Malik ibn Anas min ngi sànq imamu daaril hijra rahimahullah mu ne ha imam Muslim a taxawal mu indi la beneen càll la wa haddathana Qutaybatu ibn Sa'id mu ne nettal nañu Qutaybatu ibn Sa'id di beneen taalibe imam Malik di Qutayba hmm, ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah Thaqafi mawlahum Abu Raja al-Balkhiyu al-Baghlaniyu rahmatullahi alayhi gane addina la 148 génn addina la 240 rahmatullahi alayhi an malikin moom lañ gis sànq imaamu malik ibn anas an malik ibn anas an abi zinad gis nañ ko sànq an raj gis nañ ko sànq an abi hurayra radiyallahu ta'ala anil jami gis nañ ko sànq anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dhakara yawm al-jumu'ati fa qala fihi sa'a fihi sa'atun la yuwafiquha abdun muslimun wa huwa yusalli yas'alu allaha shay'an illa a'tahu iyyahu zada qutayba fi riwayatihi wa ashara bi yadihi yuqalliluha kon mu ngi mu ngi mu ngi noonu hmm? kon mu ngi noonee ah. ah, kon nii la hadith yi ñëwee léegi nag ñu jàll ci hadith bi nga xam ne moo ci tegu muy hadith Seydina Abu Burda bi nga xam ne moom la ci teg muy hadith 1157 kon mu ne woon waan Abi Burdata mu ngi jëlee ci Abu Burda ibn Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anil jami' annahu qaala qaala Abdullah ibn abaka ndax dégg nga sa baay yu haddisu muy wax muy nettali eh, fi sha'ni eh, eh, saa'ati al-jum'a ci mbiru waxtu woowee nekk ci àjjuma mu ne ko waaw dégg naa ko de waaw dégg naa sama baay mu ne dégg na yonent bari saa saa mu ne hiya ma bayna an yajlisa al an tuqda as-salaa mu ne rawahu muslim léegi laaj mu njëkk bi mooy mooy est moom dong moo ko solo <coughs> est est-ce que xadis boobu al imaamu muslim kese moo ko solo ñu ne la déedéet ku mel ne al imaamu abu daawud as-sijistaaniyu rahmatullahi alayhi daal dina koy hmm? daal dina koy solo léegi nag ñu xool li nga xamante ni noonee la ko al imaamu muslim daal di solo al imaamu muslim mooy ci buntu biñ nekk nii bi indee xadis sayna abu hurayra biñ léegi version yi mu ci indi ci léegi nag. mu indi moom al imaamu Abul Husayni Muslim ibn al-Hajjaj ah rahmatullah alayhi mu ne wa haddathani mu ne te nettali na mu Abu Tahir wa Ali ibn Khashram mu ne jëlee naa hadith bi sama ñaari sëriñ mu ne wa haddathani nettali na mu man dong Abu Tahir ah Abu Tahir al-Misri rahimahullah bi Ahmad ibn Amr ibn Abdillah ibn Amr ibn Sarh al-Qurashi al-Umawi Abu Tahir al-Misri al-Qurashi al-Umawi mawlaahum gane addina la 170 génn addina la 250 rahmatullahi alayhi wa Ali ibn Khashram ak sama beneen sëriñ moo ma nettali moom dong tamit di Ali ibn Khashram ibn Abdirrahman ibn Ata ibn Hilal ibn Mahan Abul Hasan al-Marwazi rahimahullah génn addina la 257 rahmatullahi alayhi wa ala mu ne ñoom ñaar wax nañu axbarana ibn Wahb ah. boo seetloo euh, euh, ñoom euh, misri lañu kii marwazi la bokk ali ibn xasram kële mooy misri léegi yu jële ci ki yoo xam ne ñu waa misri tamit ci la bokkoo mi ibn wahb ni abdallah ibn wahb ibn muslim al-qurashi al-fihri mawlaahum abu muhammad dëkkoon medina ci imaamu taalibi imaam malik la woon waaye tamit après mu daldi nekk Misra di taalibi al-Layth ibn Sa'd en même temps génn gane àddina la cent vingt cinq génn àddina la cent quatre-vingt-dix-sept rahmatullahi alayhi an Maxramata ibn Bukayr mu jële ci Maxrama ibn Bukayr di Maxrama ibn Bukayr ibn Abdillah ibn al-Ashajj al-Qurashi Abu Miswar al-Madani Abu Miswar al-Madani yu génn àddina la cent cinquante-neuf rahmatullahi alayhi ha imam Muslim ne taxawal ma ni la beneen càll la wa haddathana Harun ibn Sa'id al-Ayli wa Ahmad ibn Isa mu ne te nettali nañu Harun ibn Sa'id al-Ayli di Harun ibn Sa'id ibn al-Haytham ibn Muhammad ibn al-Haytham ibn Fayruz as-Sa'di mawla Abu Ja'far al-Misri génn àddina la 170 génn àddina la 253 rahmatullahi alayhi léegi moom mu ne wa Ahmad ibn Isa sama beneen sëriñ di Ahmad ibn Isa ibn Hassan al-Misri al-Askariyu rahimahullah at-Tustariyu euh, ñii ne Ibn Tustari génn àddina la deux cent quarante trois euh, rahmatullah alayhi am na ay wuute nag li nga xam ne moo am ci kañ la génn àddina moo Ahmad ibn Isa al-Misri rahmatullahi ala al-jami' qaala mu ne ñoom ñaar nee nañ wax haddathana Ibn Wahb mooy miñ jóge sànq mooy da la bëgg a wax am naa ci beneen yoon bu ñëw ba ci ibnu Wahb mu ne axbarana Maxrama gis nañ ko sànq mu ibnu Bukayr an abiihi kon mu jële ci baayam Maxrama baayam mooy kon Bukayr ibnu Abdillah ibnu al-Ashajj al-Qurashi Abu Abdillah ñi ne Abu Yusuf al-Misri rahimahullah génn àddina la cent vingt am na nag ay wute yu bari yu am ci kañ la génn àddina rahimahullah alayhi an Abi Burda ibn Abi Musa al-Ash'ari mu jële ci Abu Burda ibn abi Musa al-Ash'ari yi waxoon nañ la ñooñ ñun ñenn ñu dañ ne Xaaris la tudd ñenn ñi ne Amir ñii ne mukk waaye mooy Kinyaam rek Abu Abu Burda la mësa tudd ah nekkoon juge génn àddina fële ca Kuufa génn àddina la 103 am na tamit wuute ci kañ la génn àddina rahmatullah alayhi an ah, annahu qaala mu ne qaala lii Abdullah ibn Umar bi Abdullah ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma génn àddina ñi ne 73 ñi ne 74 al-Athari dekk doom ci Seydina Omar al-Khalifa radiyallahu anhuma mu ne ko moom li moom qaala lii daf maa wax man Abu Burda ne sami'tu abaka yuhaddithu an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi sha'ni sa'ati al-jumu'a qaala qultu na'am sami'tu yaqulu sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yaqulu hiya ma bayna an yajlisa al-imamu ila an tuqda as-salah voilà moom nii la ko indee moom al imaamu eh, ki nga xam ne mooy muslim abul xusayni rahmatullahi ala al jamii eh. léegi nag eh, sauf <laughs> léegi dafa am ak wuute nag lu am ci est-ce que est euh, euh, wax jii nii mooy est-ce affaire bi euh, Abu Burda affaire bi waxam la wala waxu baayam da koo yëkkati ba ci yonente mi alayhi loolu ab wuute la bu am boo xamante ne al imaamu Nawawi rahimahullah moom dafa comme comme dafa dëgëral affaire bi wax na ci bi muy chara lii ci al minhaj sharh sahih muslim ibn al-Hajjaj mu ne hada alhadith mimma stadrakahu ad-Daraqutni ala muslim wa qala lam yusnidhu ghayru Makhrama an abihi an abi Burda wa rawahu jama'a an abi Burda min qawlihi wa minhum man balagha bihi aba Musa wa lam yarfa mu ne hadith bii de mu ne hadith bi waaw nañu déglu fii loo xamante ne bu baax la <laughs> mu ne xadis bi bokk na ci nga xam ne al imaam ad-Daaraqutni waaw ponkal <laughs> waaw an ra'su nuqaadi saway <laughs> rahimahullah e, e, dëkkoon fële ca Iraq rahmatullah alayhi bokk na ci xadis yi nga xam ne daf ko dab dabaatal imaam Muslim ne lii imaam Muslim xadis bi moom mënoon na ko fi bañ indi waaw mooy xadis bii mooy ni ko indee nii la bokk e, bon mooy am na problème quoi y'a problème ci tàllale bi waaw non am na problème lu tax mu ne euh, euh, euh, parce que kenn jokkalewul xadiis bi ba ci yonent bi alayhi salaam ci ñu ko soloo ñëpp lu dul ku dul ki nga xamante ne mooy maxrama jëli ko ci baayam moom kese mu jëlu ko Abu Burda alors que ñi ko jële ci Abu Burda mbooloo bu bari jële nañ ko ci Abu Burda ne lool waxi Abu Burda la ah non mooy ci Abu Burda la yem Abu Burda waxul mukk mais da koo jële ci baayam mu jële ci yonent bale saa saam riwaaya bii daal ah moo fi ñëw wax lii <laughs> waaw kon nag loolu lool euh, day ware ne kon yaa problème waay lu la imaamu muslim rahmatullah alayhi di indi kon xadiis bii nii di ko indi fii c'est la imaam ad-Daaraqutni rahmatullah alayhi <laughs> hmm, di dab ci al imaamu muslim ne lii problème la boo xamante ne nii eh, bu am la mu ne te am na ñeneen ñoo xam ne sax eh, eh, waxuñ ne ñoom jéer gi nañ Abaa Burda ne waaye fiñ wax fi gën a sori dañu ne fi mu yem mooy ci ki nga xamante ne nii mooy hein mooy ki nga xam ne mooy Seydina ki Abu Muusa al Ash'ari